muy xajjatu rasulillah alayhi afdalu salaatu wassalaam ñu ne woon ci aj gi maa zilnaa wa naxnu bi makkata ma'a rasulillah alayhi salaatu wassalaam ñu ngi woon ci as-sa'yu bayna as-safaa wal marwa muy dox entre Safa ak Marwa gisoon nañ ci jataay bii ñu génn walillahi alhamdu wal minna suñu première masala ci loolu ginnaaw biñ gisee ni ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallama daldi defe ak li nga xam ne <clears throat> noonu la ko seydina Jaabir ibn abdillah nettalee ak yeneen masala yiñ gis mu jëm ci est-ce ah, mooy est-ce que tànkam la ko defe woon walla dafa waroon loolu gisoon nañu ko que ñaar yépp la te li ñu ko leeral mooy li nga xamante ne nii mooy li mawlaana ibnu abbaas xadiisam bi nekk inda al imaami muslim bin al xajjaaji tànk la ko defe woon ba nit ñi baree nag ci la ware ba moo tax mawlaana ibnu abbaas jàppoon ne loolu noonu du sunna waaye comme li waxoon ci tawaaf bi mooy ne sa'yu bay safa wal marwa it ku ko def ak ta ku ku warit wàññiwul dara eh, <coughs> waaye dañ naan war bi fii nag mën naa ne waaye gis nañ ne li tax alayhi salaatu wassalaam def ko mooy nit ñee bari woon waaye ak defam ko tekkiwul ne exclusivitéem la wala loo xam ne jagleem la waaw wa ala al an yaqulu an inna inna qaala inna man kaana ala hadhihi man ala hadhihi haala an yaf'ala kama fa'ala an ne bii huwa wa yarkab te képp koo xam ne dangaa nekk ci état bu mel nii nit ñi war a roy ci yow nit ñi bari lool di la roy di xool bu boobaa ñoom ci seen na nga xam ne noonu lañ traité woon masala tawaaf ba ñoom mën nañ ne kooku mën na koo def bilaa ci loo xamante ne nii amul benn problème waaye am na lenn loo xam ne lañu fàtte woon mooy ñaan ndax rot na ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam que ak ñaan boo xam ne diggante as-Safa ak Marwa mooy bi muy dox mbir mi ci dox bu gaaw bi foofule rot na ci xadiis boo xam ne qad axrajahu al imaam ibn abi shayba naka al imaam at-Tabarani bi sanadin saxiix ñu jële ko ci mawlaana bnu mas'ud radiyallahu taala anhu wa ardaah moo xam ne loo xam ne nag daf ko yëkkati ci yonent bi aleyhi salaatu wassalaam mu ne rabbi ighfir warham innaka antal a'azzul akram rabbi eey sama boroom ighfir rabbi ighfir buur yàlla yàlla na nga jéggale buur yàlla rabbi ghfir warham buur yàlla yàlla na nga jéggale te yàlla na nga ñu yërëm yàlla na nga yërëme innaka ndax dëgg-dëgg yow antal a'azzul akram yaa ci gën a tedd waaw yaa ci gën tedd yaa ci nga xamante ne nii yaa féete kaw ñépp al akram yaa ci gën tedd te yaay ki nga xamante ne nii ku am teraanga yàq ko defal loolu ñaan la boo xam ne rot na ne diggante Safa ak Marwa ko yonent bi aleyhi salaatu wassalaam def na loolu le ñun nag ñu ne woon kon ginnaaw biñ gisee masala biñ la wax sànk est-ce que dafa dox est-ce que yonent bi aleyhi salaatu wassalaam dafa doxoon wala dafa doon dafa ak tànkam la ko defe woon walla bokk <coughs> dafa waroon tey ñu waroon a gis masala bi ci tegu muy analan mooy àtte yi yu sayu bayna as-safa wal marwa lan mooy àtteem <laughs> waaw ana lan mooy àtteem ah, dañ naan la loolu nag masala xilaafiya la mooy ne masala la moo xam ne boroom xam-xam yi raxmatullaahi alayhim dañ cee wute dañu cee wute wute yu bari wute yu bari euh, bon am na juróomi wax waaye dinañ gis ne yenn yi moom dëgërul dara dara dara dara dara waaw dëgërul dara dara dara dañ naan la loolu boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim nañ cee wute boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim nañ cee wax bu njëkk bi ñu ne safa ak marwa ruknun min arkaanil hajj as yu bayna as-safa wal marwa ruknun min arkaanil hajj <coughs> bon am na loo xam ne xaw mu tax tout le temps damay dugg ba ci biir fàtte ko mooy wax tuuti ci safa ak marwa mais euh, bon wala waxoon nañ ko sax mooy euh, safa ak marwa en fait as ak almarwa waxoon nañ la ñaari montagnes yu ndaw lañ yi nga xamante ne nii ñoo ñoo jàkkaarloo Safa moom mooy mooy al li muy tekki mooy alxajarul amlas mooy alxajar al amlas mooy xeer woo xam ne dafa tax waaw loolu mooy as-Safa as-Safa jam'u safaa hein nga xam ne comme li abu kiy wax al imaam al qurtubi raxmatullah alayhi ci tafsir bi mu ne aslu safaa fi lugha al xajaru al amlas wa huwa huna jabalun bi makkata ma'ruf wa kadha al marwa jabalun aydan mu ne as safaa cosaanam ci làng mooy xeer woo xam ne wu wu rattax la mu ne nag moom fii nag buñ ko waxee fii loolu mooy étymologiquement benn doj la benn montagne la boo xam ne bu ñu xam la bu nekk Makka hein mu ne moom ak almarwa tamit almarwa en fait moom li muy tekki almaru moom it aw xeer lay tekki aw xeer la almaru di tekki almaru mooy benn mooy mooy mooy benn wu al mooy almarwatu mooy benn wu almaru mooy xijaara boo xam ne ay xeer yu ay doj yu ndaw yoo xam ne ak nooy daa nekk ci ñoom waaw am na nag ñu ne non pas ak nooy mais ak dëgër waaw léegi mooy waaxidul waaxidatul marwa wa hiya alxijaaratu alsigaar allati fiha liin wa qad qiila innaha alsalaab ñaari doj yooyu nag kon ay ñaari montagne lañ waa Quraysh amoon nañ ci seen seen liñ naan seen lan hmm. am na nuñ koy waxe daal Euh, liñ naan kii populaire euh, lu siiw loo xam ne daanaka doo xam kan moo ko nettali ne affaire bi lii la woon en loo xam ne boo fa demee ku nekk di ko wax ba mu siiw mais xamuñu kan la <laughs> waaw mooy këne euh, Safa ak Marwa ak Marwa ñaari nit lañ woon yoo xam ne dañoo daldi woon njaaloo ci kamba gi suñu boroom daldi leen soppi def leen ay xeer waaye loolu loolu du du du lu wér ah <laughs> voilà mooy ab nettali la bu ñuy nettali baax na ba moo tax ñoom al imaam al qurtubi yooyu yëpp ko wax dañ ne wa yuqaalu ah ak wa zaama ahlul kitaabi annahuma zanaya fil ka'bati fil ka'bati fa masaxahuma allahu xajarayn waaw loolu lu jara bàyyi xel la mooy wax jooju noonu dafa bokk ci yi nga xam ne ci yu faible yi la waaw rien que wayu xaalu rek ci ngay xam ne siiratu tamrid lii nii moom mooy lu ñuy nettali la ñu nettali ko mais nettali ko tekkiwul ne noonu la demee ah ah non kenn waxu la ne noonu la demee <laughs> waaw kenn waxu na le affaire bi nag nii nii la deme waaw dañ faa tegoon nag ay yàlla yoo xam ne ñu teg ci bu njëkk bi di as-Safa ab ab xërëm seen caaxaan yooyu boo xam ne moom lañ doon wax isaaf ci Marwa ñu teg fa beneen xërëm boo xam ne moom lañ naan Naa'ila yàgg nañuy wax naan ñoomin yàllaay caaxaan waa Quraysh yi ñoom Hubal ñoom Laat Manaata Uzza ak Isaaf ak Naa'ila ma ak ñoom Manaata Isaaf ak Naa'ila boobale nag fii lañ newoon fi nga xam ne mooy mooy ci kaw Safa ak ci kaw Marwa Isaaf moo newoon ci kaw Safa fa lañ ko tegoon marwa ci wok naa ila ñu tegoon ko ci kaw marwa ñu tegoon ko ci kaw marwa mu am nag ci arab yi ñoo xam ne dañ doon ñëw di ko ziyaar di ko di ko tawaaf ah di ñëw foofu bu ñuy aj comme waa Yasrib ak waa Ghassan ak ñooñu comme niñ koy gisee ci xadiisu as-sayyidatu Aïshata bint Siddiqi radiyallahu taala anhuma wa ardaahuma Ah. kii mu ne kon baax na kon isaaf kon loolu Safa ak Marwa walla ci gàttal kon léegi bon loolu doy na ci ko <laughs> voilà loolu jeex doy na ci léegi bu ñëwaatee kon ci suñu masala miñ ne woon kon boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim dañoo wute ci àtteey sa'yu bayna Safa wal Marwa ban statut ban wàccuwaay la am ci ci wax bu njëkk bi ne ruknun min arkaanil xaj pilier la ponk la ci ponk aj yi mooy ku mu ra ku ko deful moom ba ñibbi sa aj yàqu na mooy sa aj googu noonu yow ajoo de toute façon di nga réparer li nga defoon mooy loolu noonu non foo jaar di nga ñëwaat di nga ñëwaat ah, par force di nga ñëwaat kenn du ko rattraper ak ren dara mooy ne da koy defaat comme ni nga xam ne ku ñëwoon ba màkk aj si maso tawaafoo lenn lenn ba ñibbiwaat ni nga xam ne noonu la nga koy ñëwaate def ak waajoo xam ne fekkewul yeneen ponk yu ñuy gis nga xam ne loolu du ay rendee koy faja da nga koy defar ñu ne ruknul la pilier la ci pilier aj yi nga xam ne bu deñee yow aj sax aj maxut waaw te comme ko borom bi waxoon na wa atimul hajja wal umrata lillah na ngeen matal aj ak umra ngir borom bi subhaanahu wa taala mooy comme ko commencé woon nga ko yow sa dafa gàllu ci saw loos par force la nga àggale kenn manu ci dara kenn du ci man li nga xamante ni nii mooy aslëf voilà léegi loolu benn affaire la moo am beneen wax boo xam ne dañ ne waajib la léegi non xaaral xaaral xaaral naa kan moo wax wax ji ndax lool foog naa moo gën a simple dañ naan la lii ñi ne ruknu la mooy mazhabu imaamu Maalik mooy maalikiye yi shafi'iye ak li nga xam ne mooy li gën a siiw ci li ñu jëli sax ci al imaamu ahmad moo gën a siiw ci moom waaw këne lii nii moom moom moom safa ak marwa moom ruknun min arkaanil hajj kon shafi'iyya al imaam Maalik imaam ash-Shafi'i ak li gën a siiw luñ jëlee ci imaam Maalik te mooy seen mooy ngiiru ñu la wax nii ah mais buñ la nee xanaa bi lay nag mooy am na ñeneen ñoo xam ne ñoom waxuñu lii ci ñoom hein kon dañuy wax rek ñeenti ñeenti giir yi quoi dañoo dugg ci saxaaba yeeg yooyu ah voilà <coughs> kon lii mooy mazhab bu njëkk bi ñoom lii lañ wax beneen bi ci tegu beneen bi ci tegu muy wax waxu xanafiye yi waxu xanafiya yi mooy lan ñoom ñu ne non waajib la ku ko bàyyi ku ko bàyyi deret ngay tuur waaw ku ko bàyyi di nga rendi dara léegi xam nañ waajib ci aj li muy def mooy waajib ku bàyyi waajib da ngay rendi dara alors que bu dee ruknu fokk nga indiwaat ko bu dee sunna nag ah nga ne lu rëy de raw na la gàttañ lu nga vraiment ba nga ne lu rëy daal di lay raw waaye nag yàqul sa aj alors que waa ji tamit boo ko bàyyee du yàq sa aj mais danga koy réparer par exemple boo fa newee ñoom dañ daan la nga dem defi ko boo nee Makka boo ñibbee sa dëkk ñu ne la rendil dara pour mu nekk loo xam ne mooy jabru la nga bawoon Hanafiya yi rahmatullah alayhim te mooy deuxième avis bi ñoom ñu ne mbir mi du fa du du ruknu ah non non <coughs> non bi waajib la waaw ku ko bàyyi nag ah mooy ne dangay reen di dara yàqul sa aj sak aj baax na boo defee loolu le danga koy lépp danga koy réparer rek mu am ñetteelu abi ñu ne sunna la waaw non non sunna kese la quoi mooy sunna la ju baax mais du farata ah. te lool nag bu ñu la nee sunna la nag kenn waxu la nag comme que sunna la mooy baal mu daanu déedéet déedéet sunna tekkiwul ne baal mu daanu te loolu riwaaya la bu ñu jëlee ci al imaamu Ahmad ibnu Muhammad ibnu Hanbal am na ci saxaaba yi ñu ngi koy nettali ku mel ne al imaamu Anas ibnu Malik imaamu Anas anhu ak ñoomin Abdullah ibnu Zubayr ak ñeneen mais. riwaaya la boo xam ne buñ jële ci imaamu ahmad ibn hanbal mu am beneen mazhab ñeenteel boo xam ne moom <laughs> euh, imaam ibnul mundir moo ko nettali ci taawus <laughs> ndax wax bii moom amul ci ñeenti ngir yi këne ku bàyyi sa saa yu bayna safa wal wa moom ni muy koy dañ daan ko defal benn umra rek moo koy réparer hada al qawl da'if waaw mu am beneen wax te mooy juróomeel bi te mooy bi mujj te bi mujj ha muy këne ku ko bàyyi ku ci bàyyi ñeenti tuur xam nga set la yu as na bay na safa wal marwati set la set la ñu ne ku ci bàyyi loo xamante ne nii quatre tours la kooku day di dara bu dee nag moom li mu bàyyi moo gën a néew quatre kooku par li muy def mooy mooy tuur bu nekk da ciy génn da ciy saraxe saa loolu ku mel ni imaam ibnul munzir mu ngi koy nettali ci lenn ci waa asxaabu ra'yi ah, waaye wax jii nii moom ah, dëgëru du tout lii moom moo tax yi ñaan yi ci yii moom duñ ci attardé wu parce que yii moom mooy li nga xamante ne nii gisaluñ leen benn dalil ci fan fenn loo xam ne mooy ñaari façon wax yi moo tax ñaari yi mujj yi moom duñ ci attardé wu léegi nag kon fi nga xam ne daal fi la wax ji gën a nekk mooy ñett yi ñi ne ruknu la ñi ne muy muy waa jumhur min al malikiyati wa shafi'iyati ak mashhuru ngiru imaamu ahmad ibnu muhammad ibnu hanbal rahmatullah ala al ak loolu benn wax la ak waxu xanaa xaa xanafiya yi rahmatullah alayhim ñi ne noonoo saa yu bayna safa wal marwa du ruknu de waaye nag waajib la ku ko bàyyi noo koy réparer deret di nga tuur deret mooy di reen di dara ñetteelu wax bi ni sunna la muy riwaaya buñ jële ci al ahmadu muy riwaaya boo xam ne lañu jële ci al imaamu ahmadu ibnu muhammadu ibnu ibnu muhammad ibnu muhammadin ibnu hambal rahmatullahi ala al jamii <coughs> léegi ana lan mooy teg gaa yi dañ naan la wax bu njëkk bi muy wax waa jumhur ah, ñoom dañoo teg taloo ci xadiis bi nga xam ne mooy xadiisu Seydina Urwa bi nga xamante ne mu ngi ko jële ci Sayyidatu Aïsha te mu nekk ci Saxiixayni eh, te loolu buñ ciy teg aaya bi lañuy indi aaya bi lañ soxla dinañ ci ñëw léegi ñu ne leen seen xadis boobu lu muy wax ñu Seydina Urwa dane radiyallahu taala anhu ibnu zubayri ibnu al-awaami radiyallahu taala anhuma wa ardaahuma nee na Urwa nee na sa'altu Aishata radiyallahu anha fa qultu laha ara'ayti qawla allahi taala inna as-safaa wal marwata min sha'aa'iri llah faman hajja al bayta aw i'tamara fala junaha alayhi an yattawafa bihima fa wallahi ma ala ahadin junahun an la yatuufa bis-safa wal marwa Seydina Urwa nee na damaa laaj sama tànta di sama rakku yaay di Sayyidatu Aïsha di sama rakku yaay di Asma ah binta Abi Bakr radiyallahu anil jami' ma ne ko mais euh, tanta mais xanaa gisoo kii nu mu tudd wala kii euh, lii suñu boroom wax ne inna safa wal marwata dëgg-dëgg safa ak marwa muy ñaari doj yoo yële min sha'airillah bokk na ci symbole yi nga xam ne buur yàlla dafa bëgg ñu taxawal leen di leen di di fa jaamu jaamu yàlla joo xam ne ju spécial la mu ne fa man xajjal bayte képp koo xam ne aj nga néeg bi awion tamara fa man xajjal bayta képp koo xamante ne nii dafa aj néeg bi awee tamara wala nga umra fala junaaha alayhi amul problème ci waajoo jële an yatawafa bihima mu daal di leen wër waxoon nañ la buñ la nee tawaaf bayna sa'i bayna safa wal marwa du du dangay wër mbir mi jaar te gannaaw safa wiiri jaar te gannaaw Marwa déedéet mooy dox bi ngay dox sa'i bi loolu lay wax ah fa wallahi Seydina Urwa mooy laajte mu ne Sayyidatu Aïsha mais <clears throat> kon nag wat naa ci yàlla ne maa ala ahadin junah suñu boroom wax kenn amul problème laa wax allah yatuufa bi safa wal marwa mooy ku ku ko deful dara newu ci waaw man daal aaya bi yow tànta ngisoo li aaya bi wax kon de wat naa ci yàlla ne ku aj ba pare taw yéegoo ci mooy defoo safaawal marwa doxoo ko loolu dara new ci nee na bi ma ko waxee sayyidatu Aïsha ne ma bi sama qulta yabna ukhti ne ma yaa ñaaw li nga wax bi sa ñaaw na maa qulta la nga wax yabna ukhti yow sama doomu sœur li nga wax ñaaw na yow sama doomu sœur yow yow yow yow yow yow Urwa mu ne ko inna haadihi law kaanat kama awwaltaha alayhi kaanat laa junaaha alayhi allaa yatawafa bihima mu ne ko yow bu doon ne yow li nga ko wax noonu la mu ne ko bu doon ne yow li nga wax noonu la konoon te bi du du deme du yow li nga wax noonu lay demee ah bu doon ne mbir mi ni mu nga ni mu demee li nga wax noonu la demee ah comme ni ko interprété bu doon comme lool la konoonte kon suñu boroom du ne faman xajjal bayta awin tamara fala junaha alayhi ay yatawafa bihima bu boobaa danoon day doon wax ne faman xajjal bayta awin tamara fala junaha alayhi alla yatawafa bihima voilà bu doon yow li nga la kon mooy li mu waroon li nga xam ne loolu la aaya bi kon doon waroon tekki normalement mooy jublu ci wax ji mooy que ne képp ku aj wala nga umra fala junaaha amul problème allah ya fa nga bañe koo nga bañ koo wër bu doon lool la ñuy xam ne bu ne woon mooy amul problème nga bañ koo wër voilà bu boobaa kon la sa wax ji jaare yoon waaye mu ne amul problème nga wër ko nga bëgg ne kon ku ko deful garaawul ah Sayyidatu Aisha daal di ciy teg ne inna hadhihi ne walakinaha unzilat fil ansaar ne ko aaya bii nii ci la waa lansaar la wàcc kaanu qabla an yuslimu yuhilluuna limanaata at-taaxiya allati kaanu ya'buduunaha 'inda al-mushallal fa kaana man ahalla yataharraju an yatuufa bis-safaa wal marwa mu ne ba ni ba ni muy wax ji jeex mu ne waaye aaya bii nii dafa wàcc ci waa lansaar mu ne kaanu ñoom dañoo nekkoon kaanu dañoo nekkoon qabla an yuslimu laata ñuy tuub yuhilluuna ñoom dañ doon ihlaal <coughs> li manaata taaxiya mooy ñoom manaata lañ doon ihlaalal mooy manaata bokk ci yiñ la doon wax sànq afara ay tumul laata wal uzza wa manaata thaalithatal uxra manaata boobu moom lañ doon moom lañ doon ihlaalal allati ba nga xam ne kaanu ya'budunaha nekkoon nañ doon ko jaamu inda al mushallali fa nga xam ne mooy al mushallal ab bërëb la boo xam ne ci côté di la nekk nekk ca côté tafes ga foo foo foofale la féete fa kaana man ahal la képp koo xam ne nag dafa masoon a def ihlaal ah yataxarraju an yatuufa bayna safa wal marwa ku masoon a def foofu nag da doon am problème ne boo après mooy bu xasee def foofu dem ca musallal foo fële ca manaata bon pour dem safa ak marwa daal dañ ci doon am benn genre gêne bu rëy waaw mu ne fa lamma aslamoo ba nga xam ne ci lañu tuub nag sa'alu rasulallahi an dalik ñu ne ñu laaj yonent mi alayhi salaam ñoom waa lamsaar ne ko yaa rasulallah yow ndaw yàlla li sallallahu alayhi wasallam inna kunna nataxarraju an natuufa bayna safa wal marwa ne ko ah yow yonent mi saa salaatu ñun de dañoo amoon ngandum gene mooy dañ doon moytu le fait le tout que safa ak marwa duñ ko boole bu ñuy aj quoi duñ fa jaar duñ ko def duñ ko dox mu ne fa anzala allah ci la suñu boroom wàccee inna safa wal marwata min sha'a'irillah fa man xajjal bayta aw i'tamara fala junaha alayhi ay yatawafa bihima suñu boroom wàcc ne inna safa dëgg dëgg safa wal marwat ak marwa min sha'irillah bokk na ci yi nga xam ne yi boroom bi bëgg ñu màggal leen fa man képp koo xam ne xajja aj na laal bayta néeg bi aw i'tamara wala mu ñëw ziyaar ko fala junaha amul benn problème alayhi ci waajoo jële ay yatawafa bihima mu daal di leen ñëw daal di def sa'yu bi daal di fiy dox léegi Sayyidatu Aïsha teg ci waa jumhur na lii ñun suñu dalil la lii suñu dalil la euh, dëgg la d'accord nañ benn affaire que ne aaya bi bi muy ñëw di wax ñëwul di wax ci daganu mooy farat nekk farataak wala xat mi yàq saa yu bay na Safa Marwa déedéet waxul loolu waaw mooy moom ñëwul woon ngir wax loolu déedéet waaye it ñëwul it ngir wane ne ku ko def baax la ku ko bàyyi baax na déedéet da doon répondre ñoo xam ne mbir mi farata la mais ñoom dañoo jàppoon ne lii daal di ko def dañoo ab gêne la ci ñoom suñu boroom nag xamal neen la ngeen def ko nag du leen wàññi dara seen gêne boobu ngeen di am seen gêne boobu ngeen di am boo bu ngeen ko bàyyee du leen du leen du leen wàññi dara waaye li muy wane leen na rek la mooy da doon tontu ñii waaw lool kese la woon waaye fi nga xamante ne nii ci lañuy xame ne mbir mi farata la mooy li sayyidatu Aïsha wax waaw li sayyidatu Aïsha radiyallahu ta'ala anha wa ardaha wax lim ci teg mu ne mu ne fa wallahi non fa laysa li ahad mu ne qaalat Aïsha wa qad sanna rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam at-tawaafa baynahuma fa laysa li ahadin an yatruka at-tawaafa baynahuma waaw <coughs> mu ne wa qad sanna rasulullah yonent bi alayhi salaam de moo sunnaal moo yoonal at-tawaafa dox bayna safa wal marwa diggante baynahuma seen diggante muy diggante safa ak marwa fa laysa li ahadin an yatruka at-tawaafa baynahuma kenn amul droit kenn amul droit bàyyi bàyyi dox diggante safa ak marwa kon ñu ne le fait mu ne kenn amul droit bàyyi dox safa ak marwa loolu mooy wane ne kon mbir mi farata la ndax parce que bu du doon farata du ne kenn amul droit bu doon ni comme ni ko ni nga xam ne noonu la Seydina euh, Urwa jàppe woon aaya bi bu doon noonu la konoonte kon bu doon loolu la noonte kon yonent bi kii Sayyidatu Aisha radiyallahu anha du wax loolu du wax loolu hein te am na ci euh, benn riwaay boo xam ne mu ngi ci al imaamu euh, muslim al imaamu muslim ibnu al xajjaaj euh, raxmatullaahi alayhi sayyidatuna Aysha radiyallahu taala anha wa ardaaha ba léegi mu ne ba léegi ci xadiisu seydina Urwa mu ne mu tegoon ci moom Sayyidatu Aisha ne buur yàlla du nangu buur yàlla da du nangu du nangu ajal kenn koo xamante ne nii maa atamallaahu du matal maa atamallaahu xaj man lam yatuf bayna Safa wal Marwa bi mu waxee Sayyidatu ci beneen version wu nekkali bi ginnaaw bi mu waxee Sayyidna Urwa mu ne ko maa atamallaahu xajja man lam yatuf bayna Safa wal Marwa waaw maa atam allah buur yàlla du matal mukk waaw xajja aju man lam yatuf koo xam ne wërul bayna safa doxul bayna safa wal marwa diggante safa wal marwa ñu ne lii nii day wane ne kon affaire bi farata la voilà même bu dee aaya bi raf'ul junaax lay wax raf'ul junaax parce que moo ñuy wan ne mooy da eh, farata la mooy da ngay dem ci sababu nuzul bi li taxoon mu wàcc waaw boo fa demee ci ngay xamee lan moo tax mu nekk farata mooy ne ñii jàppewuñu woon ne farata la dañ noon gene lañ ciy am am na tamit beneen riwaay boo xam ne sayyidatu Aisha da ne gaa yi ñoom euh, comme nim ne ci sax sahih imaamu Muslim këne Isaaf ak la lañ doon dox lañ doon ki lañ doon euh, dañ ko doon def tawaaf di ko wër di mooy bi nekk euh, ci safa ak marwa dafa am ci lansaar yi ñoo xam ne dañ ko doon dox mooy dañ ko doon tawaaf di def sa'y bi léegi nag ba lislaam ñëwee bëggatuñ koo def parce que lu ñu doon def temps jaahiliya la ñu foog ne affaire bi baaxul comme que lu ñu doon def temps jaahiliya la kon nag affaire bi mooy ne daa baaxul ñoo tax ñu ko doon moytu ba suñu borom wàcce inna safa wal marwata min sha'a'ilillah faman hajja al bayta aw i'tamara fala junaha alayhi an yatawafa bihima ah loolu boo tax nga ne ma mais yow sànq li nga waxoon ñoom dañ ne manaata lañ doon nekk après fii ñoom dañ doon am problème ñëw fi dañ naan la affaire bi mooy li gën niru mooy comme li al imaam al haafid ibn hajar wax mu ne Euh, affaire bi yaxtamilu an yakuna al ansaaru fi ljaahiliyati kaanu fariqayn minhum man kaana yatuufu baynahuma ala ma aqtadathu riwayatu abi muawiya riwayatu abi muawiya moo nekk fan moo nekk ci saxiixu imaamu muslim ah ad-darir ah léegi mu ne wa minhum man kaana laa yaqrubuha ala ma maqtadatu riwayatu zuhri washtaraka alfariqaani fi lislaami ala tawafuqi an tawaafi baynahuma li kawnihi kaana indahum jamii'an min af'aali aljaahiliya fa yujmacu bayna alriwaayatayn bi haada ah mu ne waqad ashaara ila naxwi haada aljamc albayhaqi wallahu aclam kon al imaamu euh, al euh, al xaafiz ibn Hajar mu ne il est pos il est possible que ne day yenu mooy nettali ndax ñaari nettali la yoo xam ne yuñ jële ci parce que en fait bi nga xamante ni parce que nettali bi bi ko sayyidatu Aïsha waxee euh, radiyallahu taala an Abu Bakr di sëtu ki frère Abu Jahlin bi <laughs> dane moom affaire bi daf koo jaaxaloon moom mu ne déggul li sayyidatu euh, kii euh, Aisha wax moom ci moom la ko dégge waaye moom doon na dégg leneen muy Abu Bakr ibn Abdurrahman ibn al-Harith ibn Hisham mu ne inna hadha la ma kuntu sami'tu mooy li ñu jëkk a wax que ne te sayyidatu Urwa sayyidna Urwa boog jëlee ko ci taam-taam sayyidatu Aïsha sayyidna Abu Bakr ibn Abdurrahman radiyallahu ta'ala anhu dane man de xam-xam bii mooy li say sayyidna euh, sayyidatu Aïsha ne ñoom dañ doon manaata lañ doon wër buñ ñëwee nag am bon doon fa kaana man ahal la yataxarraju an yatuufa bay bi Safa dañ doon am gene ngir dem Safa ak Marwa mu ne man lool maa ngi koy dóor a version bii waaw waaye man Abu Bakr ibn abdurrahman ibn alxaaris ibn hisham ah man laqad sami'tu rijalan min ahli al-ilmi yadhkuruna anna an-naasa illa man dhakarat aishatu mimman kaana yuhillu bi manaat kaanu yatuufuuna kulluhum bi safa wal marwa falamma dakara allahu taala tawaafa bil bayti wa lam yadkur safa wal marwa fi alqur'an qaalu ya rasula allahi sallallahu alayhi wa sallam kunna natuufu bi safa wal marwa wa inna allaha wal marwati wa inna allaha anzala tawaafa bil bayti falam yadkur safa fahal alayna min harajin an natawwafa bi safa wal marwa fa anzala allahu taala <coughs> inna safa wal marwata min sha'airillah te sa moom la Seydina Abu Abu Bakr bi loolu la def sax dane affaire bi fa asma'u hadhihi al-aya nazalat ha fi al-fariqayn kilayhima fi alladhina kanu yataharrajuna an yatawafu fi al-jahiliyya bis-safa an yatufu bil bil fi al-jahiliyya bis-safa wal-marwa walladhina yatufuna thumma taharraju an yataw an yatufu bihima fi al-islam min ajli min ajli anna allaha taala amara bitawaafi bilbayti walam yadkur safa xata dakara dalika baadama dakara atawaafa bilbayt xadis bi dafa gudd mooy xadis bi lii may wax nii yëpp ak xadis la <laughs> mooy bunt bi imaamul Buxaari yi def baabu wujubi safa wal marwa wa ju'ila min sha'airillah bunt boobu la li ma liir nii yëpp foofu la ne <laughs> waaw <laughs> haddathana abul yamaani qaala axbarana Shu'ayb an az-Zuhri an Urwatan an Urwa sa'altu Aïsha no qaal mu ne sa'altu Aïsha loolu la bon ah bon léegi pour pour génn fii parce que <laughs> mu ngi ñuy jëlal waxtu wi mooy en fait mooy nañ ko tënke nii quoi wax yi yépp sinon masala yi euh, argument yi des na te Hanafiya yi ñëwaguñ te ay vingt minutes ñu des kon mooy affaire bi bon nañ ko tënke nii quoi mooy. Euh, waa lamsaar dañu dañu dafa amoon ñaari façon ñaar kii dafa am ci waa lamsaar hein ñoo xamante ne nii ñoo doon màggal manaata fële comme waa ak waa asd waa xasaan ak ñooñu ñoom bu ñu masoon a dem manaata ca côté géej ga bu ñu ñëwee fii Makka bu ñu agsee du ñu bëgg dañuy def le tout ngir bañ a dem Safa ak Marwa quoi mu am nag ci ñoo xam ne ci waa Ansaar ba léegi mbooloo moo xam ne ñoom Safa ak Marwa lañ doon dem parce que ñaari sanam ya fa nekk muy Isaaf ak Naayil ñaari kuréel yépp nag bi lislaam ñëwee di santaane ñu wër Kaaba gi ah wal taw a baytil atiq te tudd Safa wal Marwa ñi nga xam ne dañ ko doon def ci jaahiliya avant l'islam ñu ñu laaj yonent sa alayhi salaatu wassalaam ci waa lansaar ba léegi ne ko ñun de dañ ko doon def te buur yàlla tudd nañu kii lii mais defu ko mooy kon looloo taxoon tudd ko tudd Safaa ak wal Marwa te dañ ko doon def ci jaahiliya moo taxoon ñoom ñu ko doon moytu <coughs> ak ñële nga xam ne ñoom dañ ko doon moytu d'office parce bu ñu jógoon ca manaata doonu ñoom bëgg ñëw fii ñoom ñépp suñu borom wàcce mbir mi ci seen kaw ne inna Safa dëgg-dëgg Safa wal Marwa min sha'irillah wër kaaba gi ni nekke noonu la lii nekke fa man xajjal bayta aw i'tamara fala junaaha amul problème yéen da ngeen a jàppoon ne le fait que tudduñ ko mooy nag mooy farata la mooy buñ mu ngi mel ni euh, ma ne julli ma man julli tàkkusaan euh, heure biñ ko al muhaddad dal daldi may rëcc mooy muxtaar bi man ma ma ñëw di laaj benn kii benn koo xam ne xam na naan ko mais man de julli tàkkusaan tey jii tàkkusaan jii daf maa raw de fekk timis di waaj a jot mais timis jotagul ma koy laaj nag est ce que ndax mën naa koo <coughs> mën naa koo julli heure bi mu ne ko mu ne ma falaa junaaha an an an an tusallihi li fi al waqt amoo problème amul benn problème ci nga julli ko heure bii waxtu wii nii est-ce que le fait que mu ne ma amul problème ma julli ko heure boobu utiliser falaa junaaxa est-ce day wane ne kon julli tàkkusaan bu farata ci man ci julli ñi bañ nekk farata dañ naan la nag c'est pareil ak Safa Marwa voilà ci gàttal ngir bañ a ñu ne leen aywa ngir bañ a gën a duggaat ci li nga xamante ne nii mooy affaire bi ah kon xadiisu abu muawiya ad-dariru loolu dëgër na même bu dee am na ñoom ku mel ni al-qaadi Iyaad dañ ne non non abu non abu muawiya dafa juum parce que manaata ginne bon wala nañ bàyyi lool parce que <laughs> léegi kon benn dalil la ngoog deuxième waa waa jumhur ñi ne ruknu la que ne sa sa sa'yu bayna safa wal marwa wal marwa ruknun ruknun ne loolu ruknu la ñu ne as-sa'yu dox bayna safa wal marwati ruknun ñu ne suñu deuxième dalil mooy li nga xam ne moom nga so moom nga nettali woon ci jotaay bee weesu muy euh, nettaleeb bint bint abi tijra yaa ngi koy fàttale ko hein bint abi tijra lan la waxoon mooy bi mu naan yonent bi aleyhi salaam moom gis na ko muy daw mu muy dox bopp diggante safa ak marwa ba pare naan isaw fa inna allaha kataba aleykum sa'i naan gaaw leen ndax buur yàllakat bind na ci yéen li nga xam ne mooy as-sa'yu bayna safa wal marwa waxoon nañ la xadiis boobu noonu boo boolee yoon yi lay nekk lu wér comme ni nga xam ne waxoon nañ la li ci al imaam al xaafiz ibn Hajar rahmatullahi daal di woon wax hmm, ne loolu noonu la xadiis bi di dëgëre ah sinon rek xadiis bi <coughs> day am problème imaam at-Tabaraani soloo na ko an Abbaas a ah, mu ne fa idan dammat ila al-uula kon loolu kon le fait ñu ne ñu ne leen lan moo fi seen tegtal ñu ne mooy li wax isaaw dox leen mooy diggante safaa ak marwa fa inna allaha ndax buur yàlla qad kataba aleykum bind na ci yéen as-sa'ya te imaam Shaafi'i soloo na ak imaam Ahmad ak ñeneen niñ la tuddaloon ah, rahmatullahi alayhi muy xadiisu Habiba bint abi Tijra ñu ne loolu suñu deuxième dalil la ñu ne leen am ngeen beneen dalil ñu ne ah am nañ beneen dalil ah ñu ne imaam kii al Bayhaqi rahmatullah alayhi dafa solo ci sayyidatu Aisha radiyallahu ta'ala anha ah te loolu <coughs> mooy ñu ne leen non euh, mooy lan ñu ne mooy bi mu ne falaysa li ahadin an yatruka at-tawaaf baynahuma ñu ne loolu noonu daanaka gisoon nañ ko sànq riwaay ñu ne riwaay imaam muslim bi bi mu ne fala amri ma atamma Allah hajja man lam yatuf bayna na al marwa ñu ne leen loolu gisoon nañ ko waaw mooy comme li ci kaw rek <coughs> dañu yàkkam ci jox leen ñu beneen bu ngeen amee leneen ñu ne am nañ leneen kay ah am nañ leneen mooy li nga xamante ne nii <coughs> euh, benn waaye dafa ñëw comme ni ko imaam al Bayhaqi rahmatullahi soloowe rahmatullahi alayhi soloowe soloowe te mu ngi ci saxiixayni tamit saxiix imaamul Buxaari ak saxiixu al imaamu Muslim ibn al Hajjaaj am benn waay bu ñëw naan Seydina Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu di ko laaj naan ko mais góor goo xam ne dafa ñëw ngir umra wër Kaaba gi te deful tawaaf bayna Safa wal Marwa kooku est ce que mën naa génn ci kiiwam bi dugg léegi mu mooy mu pare ci quoi est ce que mën na cee pare ci li nga xamante ne nii mooy ajam gi.

ñëw na wër kaaba gi dox diggante Safa ak Marwa hein julli wër kaaba gi julli ñaari ràkka ci maqaam Ibrahim ñëw def Safa ak Marwa te nag nekk na mu jàngal ko aaya bi laqad kaana lakum laqad kaana lakum fi rasulillahi uswatun hasana nekk na ci yéen ngir yonent bi alay eh, fi eh, ci nga xam ne laqad kaana nekk na lakum ñeen leen fii rasulillahi ci yonent yàlla bi sallallahu alayhi wa sallam uswatun royukaay xasana bu baax tam même laaj lañ laaj Seydina Jaabir ndax waa ji nit ci bu deful Safa ak Marwa man naa joteeg soxnaam mu ne mukk bu mu ko laal mukk hatta yatuufa bayna Safa wal Marwa lu dul mu daal di def Safa ak Marwa ñu ne lii bu dul woon farata nga foog ne mos dinañ ñëw di loo xam ne lu dagan nañu ko naan du ko def lu dul mu def lii loolu loolu faratala ñu ne mais xaaral mais nag li nga xam ne mooy ñun suñu ngandum dalil sax daanaka yi ñu jàll yi yëpp bu ci nekk nit man nga ne mais yéen daal seen affaire bi des naa ñu ne mooy xadiis bi nga xam ne moo nekk ci saxiixay ni muy xadiis Seydina Abu Muusa al-Ash'ari radiyallahu ta'ala anhu nga xam ne nee na damaa jóge Yaman ñëw ci yonent bi alayhi salaam fekk ko màkka mu ne ma mu ne ma bi ma ahlalt lan nga ihlaal mooy lan nga euh, yéene mu ne man damaa def labbayka dama ne labbayka bi ihlaalin ka ihlaali rasulillah waaw dama ne labbayka man li wuy naa buur yàlla comme ni yonent ma lay saar saam wuyu mooy aj gi mu def man gu mel noonu laay def yonent ma lay saar saam ne ma qad ahsanta tuf bil bayti wa bis safa marwa wa ahil ah moo tax ku mel ni al imaam Ibn Hazm mu ne lii nii nag mooy wane na Safa ak Marwa farata la xam nga ñoom tudduma leen ñoom it dañ ne ruknu la ah. xanaa euh, muy euh, zahiri yi ñoog waa jumhuuraan dañ ne ruknu la kay imaam Ibn Hazm mu ne lii nii moom mooy li nga xam ne mooy bi gën a dal moom <laughs> waaw bii mooy bi gën a bii moom moom moo gën a tax parce que yonent saa dafa ne Seydina Abu Muusa bi mu ko laajee lan mu ne ko damaa def comme ça comme ni nga def mu ne ko ahsanta li nga def rafet na tuuf bil bayt wëral kaaba gi wa bi safa wal marwa nga def sans yu bay na safa wal marwa ahil mu ñu ne lii nii après nga pare ci mooy nga def umra parce que indaale wu doon ay gàtt dinañ gis Seydina Ali radiyallahu anhu après buñ pare ci masaa'il yi ba war a continuer hein radiyallahu ta'ala anhu ci xadiis Seydina Jaabir bu guddi bi nekk sahih imam Muslim jaar ci Seydina Muhammad al-Baqir rahmatullahi ala al-jami' xoolal ñu ne mais lii yonent saa salaam dafa jox ndigal dane Seydina euh, kii euh, Abu Muusa tuuf bil bayt wëral kaaba gi te ah te digle ci sharia farata la ba saarif dindi ko fii amul saarif bu ko fi dindi luy ñëw di wane ne du du farata sunna la loolu amut ñu ne loolu amut dane ko tuuf bil bayti wëral kaaba gi wa bayna safa wal marwa ak diggante wa bi safa wal marwa ak safa ak marwa kon dugalaale na ko ci mooy defal yi boo paree nga kii loolu digal boo paree nga pare ci ak gi mooy si la umra boo nga nga tra mooy mu nekk umra nga pare ci li la daganoon li la xaraamoon yëpp dagan ceew ñu ne mais lii nii digal gu yonent mi sa salaam digal te digleem gu mu digal benn saxaabaam mooy bu mu digal ñépp xeet wi mooy bu kenn foog ne charia il faut tout le temps yonent saa salaam ñëw eh, yéen ñépp sama xeet lii tere naa leen ko déedéet bu ko teree kenn mu ngi mel ni da koo tere ñépp waaw da koo tere ñépp bu kenn doon julli di jullee nu dul noonu mooy ki al al al al musiyu salaat al musiyu salaat yi ka doon yàq julleen ba mu ñëwee doon jullee mu naan ko demal nga julliwaat ndax julliwoo est ce que moom rek la concerné mooy képp ku def lu mel noonu yow julliwoo ñépp la ko digal. ak loolu kon loolu leer la ñu ne voilà lii day wane ne kon farata la digle bi ñu ne am na beneen am na beneen hadith sayyidatu Aisha radiyallahu ta'ala anha keroog bi nga xam ne ci aj gi nii bi ñu ñëwee def bëggoo waroon a umra waaye mu gisi mbërëgam sarif comme ni ñu ko gisee woon yonent mi alayhi salaam nag comme que mënu def euh, safa mënu la wër kaaba gi bokk mu na ko defal lépp lu kiy aj di def sauf que ab bul bul jege kaaba gi moom dafa mujj xiran lu koy wane parce que yonent bi ñu ne te loolu mooy ñuy wan ne mbir mi ruknu la farata la yonent bi alayhi salaatu salaam te xadiis bi mu ngi ci saxiix saxiixu ki nga xam ne mooy naam euh, euh, euh, mooy non saxiixu imaam muslim saxiixu imaam muslim te imaam Abu Dawud soloo na ko ak imaam al-Bayhaqi rahmatullah alayhi bi ko yonente mi alayhi salaatu salaam naan ko ah yasa'uka yasa'uki tawaafuki li hajjiki wa umratiki loolu ci ne ko doy na la sa tawaaf bi nga def ci sa aj ak sa umra lool ci sa ci sa imaam Muslim xoolal ci riwaaya imaam Abu Dawud bi sanadin sahih mu ne sayyidatu Aisha radiyallahu ta'ala anha tawaafuki bil bayti wa tawaafuki bil bayti wa bayna as-safa wal marwati yajziika aw yakfiika li xajjiki li xajjiki wa umratik waaw ñu ne bu dul woon farata du ko wax yajziika ah mu ne sayyidatu Aïsha gis nga tawaafuki bil bayt sa wër gi nga wër kaaba gi ndax xiraan la def <coughs> mais comme que après dafa bëggoon la comme que ñeneen yi def nañ lii mooy yeneen soxnaa yonent bi alayhi salaam ñoom li ñu def mooy dañoo def umra goo xam ne gu gu gu gu gu goo xam ne dafa tàqaleku bokk woo xam ne bokkul ak seen aj gi ñoom nag looloo taxoon Sayyidatu Aisha bëggoon mu aj mu umra après moo taxoon mu yónni ko Sayyidina Abu Abdurrahman ibn Abi Bakr mu yóbbu ko Tan'im mu daal di umra foofale sinon dane ko tawaafuki bil bayt sa wër di nga wër Kaaba gi wa bayna safa marwa ak dox bi nga def diggante safa ak marwa yajzika doy na la sëkk mooy nekk na li nga xam ne mooy li nga xam ne farata la woon ci yow teggil na la ko aw yeg fii ka doy na la li hajjiki doy na la pour sa aj wa umratiki ak sa umra ñu ne bu dul woon dina dina boole ñaar fii dalilul bi dafa dëgër waaw boole gum boole ajak ay euh, wër Kaaba gi bokk ak tawaaf bayna safa wal marwa mu ne ñaar yi la boole ne bi ko defee doy na la sëkk ci sa aj ak sa umra mooy parce que xiraan nga def ñoo bokk ñu ne lii lii lépp day wane ne lii kon nag gaa yi affaire bi farata la ko ak isaw mu joxe ndigal foofu la inna allaha kataba aleykum sa'i ñu ne lii lépp day wane ne farata la xanafiya yi nag rahmatullah yi ñoom ñu ne ah non euh, ñun ñun daal sawaay affaire bi waajib la affaire bi waajib la waaye nag ku ko bàyyi du yàq sa ajaa ah, danga koy réparer ak deret danga koy réparer ak deret ah, riwaay la tamit wuñ jële ci al imaamu ahmad ah rahmatullahi ala al jamii ñoom fi ñu tegtaloo mooy dañ ne aaya yi c'est en fait aaya bi laa junaaxa moo tax quoi laa junaaxa day wane ne lu lu dagan la rek waaw loolu day wane ne lu jagan la mais wanewul ne mbir mi farata la waaw day wane du du day du du wane ne mbir mi farata la te du wane ni ruknu la waaw kon man da nekk ruknu hein day wane ne dagan na léegi nag ñun bu doon ne mbir mi comme ay kutiba alaykumu siyaamu ñu xam ne loolu farat la mais laa junaaxa loolu dañ naa dañ ne loolu day wane ne affaire bi lu ñuy wane ngir ibaaxa la rek dafa dagan hmm? moo tax ñoom nanguwuñ loolu le voilà léegi ah, ñi ci des muy ñu ne sunna la ñoom Seydina te ñu jële ko ci Seydina Anas te riwaay la tamit ci al imaamu Ahmad ibnu Muhammad ibnu Hanbal ñoom dañu sukkandikoo ci façon beneen njànginu alquran boo xam ne jële nañ ko mel ni Seydina Ubay ak Seydina ibnu Mas'ud seen façon yi ñu doon jàng alquran seen mushaf yi fala junaha alayhi allaa yatawafa bihima amul problème ci nit ki daal di eh, bañ leen a wër moom loolu lañ jàng mais lu mel noonu ku maamul ku mel ni ñoom imaamul Qurtubi dañ ne loolu dëgërul parce que njàngin moom bu doon ne lu sax la kenn ginu koo xam sayyidatu Aïsha radiyallahu ta'ala anha te leen yi mu nekkal lépp day wone ne mbir moomu noonu mooy njàngin te en plus mooy njàngin moomu change la te du alquran yoo xam ne moom comme ni ñu jàppe alquran bii li ñu jàpp alquran mooy mutawaatir la te lële du mutawaatir voilà kon bi lii ci gàttal mooy wax yi hmm? ba pare eh, ñu ne te jële nañ ci mawlaana ibnu Abbaas comme ni ko al imaam ibn abi shayba soloowe mu ne inshaa saa wa inshaa lam yasaa ñu ne dañoo <coughs> jële ci sayyidina mawlaana ibnu Abbaas mu ne ku mu neex nga def sa'i bayna safa wal marwa bu ko neexee nga bañ koo def waaw kon ñu ne lii day wane ne bu dul woon sunnaay kese lii sunnaay kese la ndax bu dul woon loolu kononte kon ah kii nii Seydina Mawlana Ibn Abbas du wax lool waaw du wax loolu waaw ah kon lii mooy lii mooy wax yi am ah lan moo ci gën a dëgër yeneen ñaar yi moom wax nañ la dëgërul beneen bi ne affaire bi ku ko bàyyi beneen ab umra ngay indi ñeneen ñi ne ku bàyyi ñeent yi ku bàyyi ñeenti ñeenti un deux trois quatre yi yu kooku day day reen di dara bu dee lim bàyyi lu gën a néew loolu euh, tuur bu nekk day joxe nisfu saa day joxe xaaju saa loolu ñaar yooyu dëgërul li gën a dëgër insha allahu taala dañ naan mbir mi li gën a dëgër mooy madhabul jamaahir mooy waa jumhur wax këne ruknu la kay parce que yi ñu fi tegtaloo yépp moo tax ar yi nga xam ne moom lañu tegtaloo ci jële ko ci sayyidatu Aïsha yi nga xam ne moom lañ jële tamit ci ñiñ la wax léegi ñoom sayyidina Abu Muusa ak ñeneen ak Isaaw ñoom Habib bint Abi Tijra radiyallahu ta'ala anil jami' ak yeneen ak yeneen ak alxuraan li mu wax fii que ne loolu tekkiwul benn yoon fala junaaxa newul woon di wax naan ndax farataam fa mooy ñim doon wax c'était wa waa lamsaar la doon waxal te daa am lu tax mu wax wala junaaxa waaye loolu tekkiwul ne laa junaaxa jooju day tekki ni mbir mi loolu mooy atteem que ne amul problème mooy ne kon ku tawaaf diggante ku dox diggante saa yu bay na safa wal marwa ci dara mooy ne yow am problème wala mooy ne dara du la ci fekk sii dara dinañ lu fekk ay ruknu la ku ko bàyyi ku nekk falaa junaale ay tawaf baynahuma ku ko bàyyi ku nekk kooku moom mooy foo jaar dina dina ñëwaat def ko lool ci arkaanu kon li mooy quatrième troisième ruknu muñ gis ihram gis nañu ihram gis nañu tawaaf gis nañu as yu bay na safa wal marwa ci léegi nag pour ñu jeexal safa ak marwa pour ñu jeexal Safa ak Marwa mooy est-ce que Safa ak Marwa dañ see soxla laab lii masala yu ñuy ramasser nii après yoo xam ne dafa jëm ci lii après ñu pare ci mooy est-ce que Safa ak Marwa il faut nit ki mu am ak laab wala déet mooy mu am jàpp wala daal mu sangu set wala yu mel noonu ba pour mu def ko loolu boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim ba <coughs> <coughs> euh, dañu ne li gën a dëgër mooy ne tawa safa marwa aajowul am ak dëgg la ñëw na ci xadiis boo xamante ne bu sayyidatu Aïsha radiyallahu taala anha wa ardaha hmm? mbir la moo xamante ne ni mooy riwaaya bi ne euh, bi doon wax ne ifali kullu ma tafalil kullu ma yafalul xaaj gayra an la tatuufi bil bayti da boole wala bayna safa wal marwa dëgg la ah muy yokk boo xam ne ñëw na ci xadis comme li al imaam ibn abdul mu ne lam yaqul ahadun an malikin illaa yaxya lam yaqulhu lii yokk bii ne wala bayna safa wal marwati ah loolu noonu kenn waxu ko jële ko ci imaamu malik lu dul yaxya ibn yaxya at-tamimi an-naysaburi mooy sëriñu imaam muslim imaam alxaafis mu ne qultu fa in kaana yaxya xafidahu falaa yadullu ala ishtiraati alwudu li sa'yi li anna sa'ya yatawaqqafu ala taqaddumi tawaafin qablahu fa idaa kaana tawaafu mumtani'an imtana'a li daalika laa li ishtiraati tahaarati lahu hmm? bu dee ne lii nii comme li al imaam ibn Abdul Barr rahmatullah wax ne lii kenn toxalu ko ci imaam Maalik kudul Yahya ibn Yahya at-Tamimi an-Naysaburi imaam al-Hafiz mu ne wax naa ne bu dee ne lii de Yahya da koo solo mooy da koo takk mooy juumu ci lii tegtewul ne dañuy sartal ak njàpp ci ngir mën a def safa ak marwa non safa ak marwa lan ndax sokk comme marwa balaa dox balaa jàll mooy il faut mu am wër wër kaaba gi bu koo xam ne moo koy jiitu te wër kaaba gi manoo koo def lu dul nga am laab loolu moo tax voilà loolu kese la waaye tekkiwul ne loolu lañ naan ku ku loolu ci façon wax boobu la ñuy waxe lool mais sinon bu dee ne nit ki dafa tawaaf ba pare njàppam toj min tawaafee ba pare ba julli ñaari ràkka yi dem nuyuwaat xajarul aswad hein après njàppam toj kooku lool terewu koo dem def Safa ak Marwa même bu dee amul njàpp voilà parce que loolu kenn sartalu ci li nga xamante ne mooy at-tahaara hmm? waaye nag ci sunna yi la mooy que ne nit ki na fexe nag bu koy def li gën daal mooy mu am li nga xamante ne nii mooy laab waaye nag du ci charte goo xam ne dañ naan nit ki foog mu def ko foog mu am ko bu ko amul <clears throat> mooy mbir yi du dox déedéet léegi loolu benn laaj la beneen laaj ba léegi mooy est-ce que nit ki mën naa ñëw commencer sa def safa ba euh, sans yu bay na safa wal marwa pare door a tawaaf. man <laughs> luy loolu ma la ah. ah c'est possible ni xam nga gaay rek ah <laughs> nit mën naa ñëw <laughs> que <laughs> nit mën naa jóge nale ne bon man daal saa yi damay def Safa ak Marwa pare après ma door a tawaaf loolu waa jamaahirul ulama imaam muy ngiiru imaam Abu Hanifa imaam Malik imaam Shafi'i ah dañu ne loolu moom ku ko defit du baax waaw ah ku ko defit du baax parce que loolu la ko yonent saa salaam daldi daldi jàngale waaw da koy reprendre at da koy sauf que ci reprendre at bi la juum la lañ wute bokk ñoom ñii ndax ku mel ni euh, maalikee yi ak xanafiya yi ñoom dañ ne non seulement day reprendre at sa'yu bi mais day reprendre at tawaafam boobu kenn du ko ne comme que tawaaf nga nii demal rek nga defaat sa'yu dañ naan ko reprendre atal alors que bu dee shafi'iyya yi dañ ne non yu bi rek lay def moom kese ginnaaw bi mu tawaafee en tout cas daal ci kaw mooy ñoom dañu ne kooku moom ku fi def loolu ba pare ñëw sa'yu bay na wal marwa ba pare di ñëw naan da ngay taxaar loolu jam jumhuurul ulama dañ ne baaxul loolu moom du baax. waaw foog mu reprendre léegi ni koy reprendre fa la wax ji ne ndax yonent ma lay saar saar li wax if'ali ma yaf'alul hajj ghayra an la tatufi bil bayti hatta tatuhuri waaw ñu ne li yonent ma lay saar saar ne ko defal lépp loo xamante ne nii moom la aji ak gii def ah ba mu des wër kaaba gi foog nga laab ñu ne loolu xam nañ ne sayyidatu Aisha radiyallahu anha deful woon saa yu neewul kon nag xaaral ma dem defi safa sa safa marwa defu ko daa bàyyi ba damu sete ba mu wëree Kaaba gi la ko door a def kon ñu xam ne kon affaire bi loolu la waaw te lii it mooy li nga xam ne tamit wax ji daanaka mooy waxu tamit Hanabila yi ci seen majorité que ne loolu moom nit ki mën na koo def <coughs> que ne nit ki non bu ko defee day reprendre laa bëgg a wax mu am nag lenn ci boroom xam-xam yu ñu jëlee ñu ne ñoom loolu où est le problème ah ah lu ci où est le problème où est le problème muy ñenn ci waa asxaabul xadiis jëlee nañ ko tamit ci al imaam al-Awzaa'i rahmatullah alayhi kene bu bu ci bu defee saa yu bay na Safaa wal Marwa ba pare dem tawaaf loolu dara newu ci ah mooy loolu dañ naan nag li gën mooy mu def tawaaf bi ba pare daal di koy def waaye nag bu dee dafa def sa'yu bayna safa wal marwa daarul door a def lee duñu ne day reprendre nag ndax yonent bi alayhi salaam comme ni muy comme ni ko al imaam Abu Dawud as-Sijistani rahmatullah alayhi <coughs> di soloowe ah, waa ji nga xam ne dafa ñëw di ko laaj eh, naan ko man de damaa dama dama dama dama dama euh, saa yu bay laata may laata may tawaaf mu naan ifal wala xaraj te xadiis boobu wér na waaw ifal defal wala xaraj ifal wala xaraj defal te dara newu ci kon nag ñu ne loolu nag loolu daal day wane ne kon affaire bi loolu dara newu ci ndax bu ci dara ne woon mooy keroog kenn amul ku njëkkal ku ku def daldi def loo xam ne moo waroon a mujj mu daldi mu teel koo def lu dul ne yonent mi alayhi salaatu wassalaam danoon na ifal ifal wala xaraj defal te amul benn problème ñu ne loolu kon loolu day mooy tontu li nga xamante ne nii mooy suñu masala bii hmm pourquoi ngeen bëggu koo tere loolu dara na wuj <coughs> waaw loolu daal dara newu ci wallahu taala alam ah léegi affaire bi euh, waaye daal dañu naan incha allah daal nit ki daal bu demee ba foofu bul dem ba foofu di dugg ci yoo xam ne boo ko defee am nañu naan la sab affaire baaxul waaw yow daal fexeel bala ngaa sa'yu bayna safa wal marwa na def tawaaf ba pare waaw bu ko bu ko defee ñi ne mën naa ne dinañ ne baax na ñi ne mënu la ne dinañ ne baax na alors que boo defee lële ñee dinañ la ne baaxut ñii naan la baax na te loolu nag ah alxuruju anil xilaaf yi génn ci xilaaf moo gën saa su ne moo gën saa su ne kon daal ci gàttal loolu mooy li jëmoon ci tawaafu bayna safa wal marwa muy asaayu bayna safa wal marwa te loolu ruknun min arkaanil hajj léegi nag ce qu'on bala ñuy kontinu ci affaire bi mooy dañuy def bii di ñëw insha allah tarjama seydna abu tufayl waaye bala ñoo def tarjama seydna abu tufayl dañuy def tarjama sëriñam mbokku saxaabaam di seydna ibnu abbas radiyallahu anhu mi ñu nettali mi ñu defal jamono bi ci xadiis bi ci jataay bee weesu